ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون suñu boroom di ko duñu continuer fi ñu yemoon ci laayum ñaar fukk bi ak juróom benn mu ne فلنذيقن waat naa ne dinañu mosal الذين كفروا gaa yi nga xam ne ñoo ñi weddi woon fii ci kaw suuf adaaban mbugal shadiidan boo xamante ne nii bu tar la wala najziyannahum te wat naa ne des na leen faydee aswa alladi kaanu yaamaluun la gën a yées ca la nga xam ne moom lañ doon jëf mooy ne du borom bi daf leen a yokkal waxoon na ne moom ku jëf lu baax moom dangay am ashran saaliha waaye ku def lu bon moom la nga def rek fa nga koy fekk comme que ñoom yu gën a yées lañ doon jëf yooyu lañu fay fekk te moom lañ leen di fay de daalika suñu boroom ne loolee jazaa waada illaahi naar li yoolee de mooy lii mooy mooy payuk ada illaahi ñi nga xam ne ñooy noonu borom bi tabaaraka mooy lan mu ne annaaru mooy safara lahum ñeel na leen fiihaa ca biir safara daarul xuldi mooy li nga xam ne mooy këru sax ga de mooy duñu fa génn moo tax yéeféer bés bu deewee ci kéeféer jeex na kooku kenn ka mënu la ramm du yonent du ab waliyu amul kenn ku koy génne safara lool la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ñoom seydina abu hurayra te seydina isa alayhi salaatu wassalaam loolu la waxoon waa banu israil comme ni nga xam ne buñ ci agsee ci suuratul maa'ida inchaa allahu taala dinañu ko gis kon mu kon al mooy safara mooy lahum ñeel leen fiihaa ci biir daarul xuldi këru sax ga de jazaan lii nag mu nekk pay bi ma kaanu bi aayaatina ca la nga xam ne moom ngeen nekkoon ci àddina ci suñu laay yajhaduuna doon ko jalgati te doon ko weddi wa qaala alladhiina kafaru mu ne nag bu keroogee nag ñi nga xamante ni nii nag lenn ci ñi nga xam ne ñoo nekk ay yéeféer ñu dugal leen safara ñoom ñépp yéeféer yépp tab di biir safara wa qaala mu wax alladina kafaru lenn ci ñi nga xam ne ñooy ñi weddi woon rabbana e yow suñu boroom gaa yoo xam ne ci kaw suuf boo leen waxoon ku yàlla rek ñu nar laa rey tey d'accord nañu naan rabbana kon loolu mooy loolu nag façon xéewal la bu ñu am malgré ni ci mbugal gi waaye reconnaître borom bi ba naan rabbana loolu xéewal la ñu naan rabbana yi yow suñu borom arinaa wan ñu alladayni ñaar ñi nga xamante ne nii ñoo ñu sànq ba tax tey ñu dugg àdd safara fii te ñooñu ñaar ñooñu mooy ñam minal jinni kenn ki ci jinne yi wal insi ak nit najalhuma bu ko defee ñu indi leen teg leen taxta aqdaamina ci suñu roñu dëggu dëggu yi mooy teg leen ci suñu roñu tànk yi li naa ngir ñoom ñoo sànk ñu sànku minal asfaliina bokk ci ñi gën a nekk ci suuf gi te safara comme ko ku gën nekk ci suuf yaa gën a yi la mbugal ñu ne kon loolu la ñuy kii loolu mooy rek ànd gi ñu fi waxoon rek ci suuratu saar yi ñu génn mooy ne bépp ànd boo xam ne yàlla lalu ko mooy bu ngeen demee ay noon ngeen di nekk kenn ñenn ñi ci ñeneen ñi de surtout wal al topp yeeg ñañ doon topp ñooñu moom nga xam ne mu lay waxi tuuxi doona di la bokkaaloo boroom bi di la tere yi nga xam ne farata la ci diine ji ci lislaam naan la bu ko def man maa la garantie nga ne da nga koy def bu ëllëgee nii ngeen di def rek mooy da fay nekk ku nekk naan saw borom wa qaala alladina kafaru gaa yi nga xamante ne nii ñoo weddi yàlla naan rabbana e yow suñu borom kon wan ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu sànq kenn ki bokk ci jinne yi ak ci nit ñi ndax shaytaane jinne la am shaytaane nit am bu teg leen suñu suufu ndëggu tànk yi ngir ñu nekk ñu gën a suufi innal ladina qaalu suñu boroom nag di wax ne lool de mooy ñiy fér yi kantaa ñi nga xamante ne nii ndaal ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla moom lu leen di dal mu ne innal ladina qaalu rabbuna mu ne ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo waxoon fii ci kaw suuf ne rabbuna allah nekk ci kaw suuf nangu naan rabbuna allah mooy boroom bi tong mooy suñu boroom mooy ki nga xam ne moo am sañ-sañu di ñu tëralal mooy ki nga am sañ-sañu moom dong la ñuy jaamu te amuñu sañ-sañu di ko mooy allahu ko de mooy boroom bi tabaaraka wa taala ñi wax lool te du wax kese mooy taxaw ci fës yéene cee faatu summa staqaamu ba ñu ko waxee mooy ñu daal di ciy cow waral tegu ci yoon woo wële muy yoonul shahaadatu an laa ilaha illa allah muy yoonu amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi tabaraka wa taala te sayyidina muhammad alayhi wa wasalaam mooy jaamam mooy ndawam te moom la yónni ci ñun kon li mu soxla ci ñun yépp ci moom lañ koy jàngee mu ñooñu coow wooral ci yoon woowu ñooñ de tatanazzalu alayhim almalaika malaaka yi dañuy wacc ci seen kaw ci ñoo ñële ñëw ci ñoom bu ñuy génn àddina dañ leen di dalal seen xel waaye bépp problème bu ñu nekk borom bi tabaraka wa taala bu ñu aajowoo yónni leen ay malaaka ngir mu ñu dalal leen dina ko def comme ni nga xamante ne noonu la yónni woon malaaka yi keroog ghazwatu Badr ak ghazwatu Hunayn ak yooyu ni leen yónni woon ngir ñu ñëw luy sabbita alladhina amanu ngir borom bi dalal ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla kon mu ne ñi nga xam ne kon ñoo ne borom bi mooy seen borom bi yàlla mooy seen borom tabaaraka wa taala ñu coowooral ci kàddu goo gële tatanazzalu alayhimul malaa'ika malaaka yi dinañ wàcc ci ñoom allah taxaafu naan leen bu leen ragal mukk li nekk ci kanam bu di génn dañuy ñëw toog seen wen ne leen bu leen ragal lii ñëw seen kanam mooy li jëm ci yawmal qiyaam barzax ak yooyu bu leen ci ragal dara wala tahzanu li ngeen bàyyi seen ginnaaw seen njaboot seen njaboot ak li ngeen defoon ci ay jëf même ay rëcc rëcc bu leen am dara lu ngeen ciy njàq bu dee sa njaboot tegoon nga ko ci diine jeex na bul am dara looy ragal boo de woo leen ay milliards ay milliards waaye bàyyee nga leen li nga xam ne mooy li ëpp solo muy yar boo xam ne yarub diine la bul am dara looy tiit ci seen gannaaw wala yow li nga defoon ay rëcc rëcc bu ci am dara looy njàq de wa abshiru te na ngeen bëgge bil jannati ci aljana ji nga xam ne allati bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ca àddina tuwaaduna nekkoon nañ fii ci àddina laata tey jii nga war a génn àddina wala bi nga xamante ne fii ci alaaxira tuwaaduna moom lañ leen doon dig nahnu ñun malaaka yi awliyaa'ukum ñooy seen parandoo yéen ñii jullit ñii war a génn àddina wala fii ci alaaxira fil xayaati dunya ñoo nekkoon seeni parandoo ca ak dundu ga nga xamante ne mooy gu weesu ga muy xam doyadi te gaaw a jeex wa fil aaxira waaye alaaxira tamit ñoo nekk ñun malaaka yi seeni parandoo wa alayhimu salaam walakum te dina leen ñeel fiiha fii nii ci àddina bu fii ci alaaxira fii ci àjjana di ngeen fi am ma tashtahi mooy ñooy nekk seeni parandoo ci fi nga xamante ne mooy alaaxira ndax malaaka yi dañ fay dugg di leen nuyu di nuyu ñu way gëm yàlla yi walakum kon di ngeen dina leen ñeel fiiha ci biir àjjana maa la nga xam ne tashtahi anfusukum moom la li ngeen bëgg dina leen ñeel fiihaa ca biir àjjana maa la nga xam ne taddauna moom ngeen di woo moom ngeen di soxla di ko woo di ko aajo woo dañ leen koy indil ni ngeen ko soxlaa de nuzulan lii nekk bienvenue muy tatagal la goo xam ne mooy agsi leen ci jàmm dalak ak jàmm la min tukki ghafurin ki nga xam ne mooy aji jéggalaakoon rahimin aji yërëmaakoon muy boroom di tabaraka wa taala suñu boroom ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah ana kan moo gën a allah jëme ci yàlla muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kenn ginu ko rafet li mu wax de ak képp koo xam ne da nga teg tànk ci moom fi mu ko tegoon moom alayhi salaatu wassalaam wa amila saalihan ba pare nag loolu mu woote ci yàlla dañ cee jëf lu baax mu fexe nekk ci moom waajoo jële topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa qaala ba pare mu ne inna nii man minal muslimiina bokk naa ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo wommatu jëm ci borom bi tabaaraka wa taala suñu borom ne wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a wala tastawi du yem de du kem moom mu ko alxasanatu yiiw wala sayyi'a du caagante ne li nga xamante ne mooy yiiw ak lu bon moom manu ñoo yem waaye wala tastawi alxasanatu yu baax yi ci seen biir ñoom yemuñu de ñépp xam nañ ne farata te moo ëpp doole li nga xam ne mooy naafila wala sayyi'a waaye yu yées yi tamit seen biir ñoom yemuñu de ñépp xam nañ ne moos rey sa waajur moo gën a garaaw reyu doxandéem même bu dee lépp lu bon la kon nag idfa billati hiya ahsan waaye daal wala tastawil hasanatu wala sayyi'a li nga xam ne mooy lu yiw lu baax yemul ak lu safaan loo xam ne lu bon la de idfa billati hi ahsan jañal ak li nga xamante ne mooy li gën a rafet fa idha alladhi baynaka mooy ki nga xam ne sab noon la bu la defee lu ñaaw jañ ko mooy bu ko fayoo naan damay fayu man daal lim ma def lu ñaaw laa koy def wax nañ ne nit ki moom man na may man na fayu waaye lii borom bi lislaam day woote ci makaarimul axlaaq te teddaa ngay julli eh, di koy di yëkkati nit yi mu nekk ci darajatul ihsan moo tax mu ne idfa na nga jañ billati hiya ahsan jañal ak li gën rafet nu mu gën a moom ngay jañe li nga xam ne mooy mooy mooy lu ñaaw ki nga xam ne sax noon la wala ki xamul li la def fa ida bay baynaka gis nga boo continuer di def noonu fu mu la defee safaan nga def ko lu gën a rafet lan mooy mujj demel nan lay mujj mel bu dee borom bi bëgg na koo gindee fa ida alladhi baynaka kon nag dina nekk bu boobaa diggante yow wa baynahu ak sa noon boobale ka nga xam ne ka nga xam ne moom wa baynahu adaawa ka nga xam ne daan am ak sa digganteeg moom ak noonoo ka annahu day mujj nekk waliyun koo xam ne sa parandoo lay doon xamimun boo xam ne dañ naan copain keuse koo xam ne ku la jege la ba pare sopp la daal di nekk ak yow bu boobaa ndax dina xam ne kii kat li ma koy ji ci lu ñaaw yépp lu rafet kese la may defal bu mujjee nag mooy bu dee xellu na te dam borom mujj na bugg na ko détourner tourner ko ba mu nekk ci lu baax dina nangu a la gën a jege lay doon gën laa sopp mu ne lii nag mooy ne jikko ju mel nii nga xamante ne luñ la def ci lu ñaaw nga def lu gën a rafet lool doo wax mukk ku ma ko dëbbin ma rokkin la ko waaye nag bu dee kuy fayu na nga fayu lu toll ni lañ la tooñ waaye loolu daa xaw a jafe mais daal li gën lii nag moom day woote kon ci lu gën a gën mooy comme liñ la ko waxe sànk moo tax mu ne wama yulqaaha illa alladhina sabaru jikko ji nooy jikkooy ki nga xam ne darajatul ihsan nekk ci rafet lu ñaaw lu ñëw nga gin koo puus ak li rafet mu ne loolu nag kenn du ko jote kenn du ko am de illa alladhina sabaru lu dul nga xam ne ñooy muñkat yi ëskey ñoom wama yulaqaaha te du am lii te ko jote du jote lii illa du hazzin azim lu dul koo xam ne dafa am cër bu màgg màgg màgg fa boroom bi tabaraka wa taala yal nañu ci borom bi boole amin wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa